turam moo doon xasaan ibn thaabit ibn almundir haram ibn amr ibn zayd manaat ibn adi ibn amr ibn malik ibn najjaar al ansaari al xazraji thumma najjaari moo doon di doomu ku ñuy wax Saabit di doomi almunzir almunzir du doomi xaraam muy dem ba ci Maalik ibn Najjaar ay maamam alansaar yi bokkoon ci kojug waa alansaar alxasraji yu bokkoon ci kojug waa xasraj muy beneen kii bu mag boobu clan bu mag bi ci waa alansaar gisoon nañ waa Aws ak waa xasraj awsullah wa aws awsullah aws ak xasraj moom nag ci waa xasraj la bokkoon bokkoon ci waa bani najjaar moom seydina xasaan ibn thaabit dàkkantalam nag dañ cee lu bari am na ñu ne mooy abul walid te loolu mooy li gën a siiw boobu moo gën a siiw mais am nañu ñu ne abu mudarrib wala mudrab abu abu mudarrib am ñu ne abu hassan am ñu ne abu abdirahman yooyu ay dàkkantal lañ ay ay ci dakkantalu seydina hassan ibn thabit radiyallahu taala anhu wa nag moom moo doon alfuraya alfuraya la yaayam tuddoon moo tax da ngay gis ci yenn yi Ah, moom Seydina Hassan mu ciy tudd di wax Ibn al-Furayati comme li waxoon am na weer bu mu waxoon ba taxoon mu jote woon ak ki nga xam ne mooy Seydina ah, Safwan ibn Mu'attal as-Sulami min gis bi weesu am na weer bu waxoon ca biir weer ba mu ngi coy wax naan ah, ib wabnul Furayati moom mii boppam la ci doon jublu ndax al-Furay'a moo doon yaayam bintu Xaalid ibn Xunays mooy yaayam noonu la tuddoon al-Furay'a di doomi Xaalid am na nag ñu ne du doomam waaye sëru Xaalid la du Xaalid mooy baayam waaye sëram la moom nag Seydina Hassan ibn Thabit imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi nee na man man imaam ibn isxaaq laaj naa sama benn sëriñ daldi koy laaj ci ki nga xam ne mooy xasaan ibn saabit saabit sëriñam boobu di said ibn abdirahmaan ibn xasaan muy benn sëtu seydina xasaan la laaj na ko ibnu kam kaana xassaanu waqtal hijra ne ko li ma bëggoon a xam mooy sa maam xassaan ibnu thaabit ñaata at la amoon ibnu kam mooy doomu ñaata la woon mooy ñaata at la amoon waqtal hijrati bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gàddaay ci medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam nee na mu ne ko ibna sittiina sana mu ne doo sëtam boobu ne bi yonent mi aleyhi salaatu salaam di agsi Medina moom Seydina Hassan radiyallahu anhu mu ngi amoon soixante moo tax moom ku buur yàlla mayoon euh, aw fan wu gudd la kon moom da gis ni bi nga xamante ne nii ci la yonent mi alayhi salaatu salaam kon di ñëw Medina te yonent mi alayhi salaatu salaam jamono yi ñaataat la am mu ngi amoon 53 ans ndax Medina 10 ans la fa def mu ngi génn àddina ci l'an 60 63 la amoon moom alayhi salaatu wassalaam mooy Seydina Hassan bi yonent mi alayhi salaatu salaam di ñëw fekk mu ngi am 53 ans boobu Seydina Hassan Medina moom mu ngi am. li nga xamante ne nii mooy soixante ans ah, moom nag dafa siiwe woon ci sha'iru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ne woon le poète par excellence bu seydina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moo tax ni ko doone woon nag noonu ndax dafa yàgg a nekk powet même ci jaahiliya laata lislaam di ñëw kaana xasaanu sha'iran moo ne woon sha'irul ansaar nekkoon le poète des des lansaar ñoom ñi nga xam ne ñoo dëkkoon Yasrib moo ne woon seen poète par excellence bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwee tamit mooy ki nga xam ne moo ne woon le poète par excellence poète yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ëpp nañ du seynaa Hassan rek am na kenn kuñ ci jotoon a gis muy seydina abdallah ibn rawaha keneen ki gisaguñ ko muy seydina kaab zuhayr kaab ibn zuhayr ibn abi sulma aw salma ko gisaguñu ko am na ñeneen tamit seydina wala salma kon moom a ah, poète la woon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam un grand poète la woon pour yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom seydina Hassan ibn Thaabitin radiyallahu anhu wa ardaa looloo tax seydatu Aïsha comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Abu Daawud ak imaam at-Tirmidhi rahmatullahi aleyhi daal di solo na ko noonu alayhima na ko noonu imaam ah, seen sëriñu imaam Abu Dawud di Seydina Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ak imaam al-Hakim imaam al-Hakim bi mu ko soloo wéral na ko imaam az-Zahabi ne noonu laa muy xadis bu jaar ci Ibn Abi Zinad mu jële ci baayam mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayri mu jële ci tantaam di Sayyidatu Aïsha as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu anhuma mu ne kaana xassaanu yada'u lahu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallama minbaran fi lmasjidi yaquumu alayhi qaa'iman yunaafixu can rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaquulu inna allaha yu'ayyidu xassaana biruuxil qudusi maa naafaxa can rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha mu ne Hassan de kaana Hassan mu ne Hassan moom de yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon utal minbar la ko doon tegal ci jàkka ji mooy minbaram bi wala boog minbar en tout cas minbar la ko doon tegal foo xam ne day nekk di wax ñépp di ko déglu la ko yonent ma lay saar saam doon tegal ci jàkka ji jàkkaam ji jumaa Medina ji foofu yaqumu alayhi mu taxaw ci kaw minbar bi tiim nit ñi toog ñépp toog di déglu Seydina Hassan ndaw jaloore laa laa laa yaqumu alayhi qa'iman an rasulillah da ci doon taxaw nag di défendre yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko défendre ci li nga xam ne mooy kuffaaru Quraysh yeeg noonu lislaam yi jam yi nga xam ne moom lañ ko doon jam ci seen choix ci seen poésie yeeg seen poème yeeg yooyu bu ko doon def di di décliner ay veer yu am solo di ci tagg yonent bi aleyhi salaatu di ko sori li nga xam ne moom la ko kuffaaru Quraysh yi ak kuffaaru al kuffaaru min min min qabaa'il al arabi wa kadhalika min yahuuda ñi nga xam ne ñoo ñépp yi ñu doon def Seydina Hassan di leen dajji yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla de yu ayidu xassaana day dëgëral xassaan bi ruuxil qudusi ak Seydina Jibril muy ruux bu bu sell googale maa naafaxa an rasulillah fekk mu ngi défendre yonent mi aleyhi salaatu wassalaam waaw waaw kon dangay gis ne Seydina Hassan kon amoon na lu rëy waaye tamit lii nii euh, dañ ciy jànge tamit benn affaire ndax euh, question la mooy xam nga da ngay gis ñenn ñi ñuy dugg ñenn ñi naan yooyu ñoom dañu bëgg ko leen tagg ko ay kii mais loolu mooy moom moom boppam la moom moom dafa gise boppam moom moom xam nga nit booy mënoo juger nit selon surtout yi yow nga jàpp ne ni nga mel noonu la ñépp mel xam nga nit ñi buur yàlla moo bind tey malaw ah mooy dafa am nit ñoo xam ne boo leen di tagg wala sax nga leen di défendre kese ci wàllu ay poème ak yooyu wala nga leen di tagg nii verbal verbalement dañuy gis seen bopp loolu am na mu am nit ñoo xam ne bu leen ñépp doon tagg du tax ñu naagu léegi nag est-ce foog ne ñaar ñooñu benn la moo tax yonent mi alei bi mu naan sànni leen ci gémmiñu almaddaaxina turab uhfu fii afwaahi almaddaaxina turab aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam sotti leen suuf sànni leen suuf ci gémmiñu taggaatekat yu mag yi suuf loolu ah, benn affaire nga ñu gis ko moom ci boppam aleyhi salaatu wassalaam di am ñu mu tagg ci kanamam ñoo xam ne ci seen kanam mooy mu tagg leen ñu ngi toog ah gis nañ ci Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Omar ibn al-Khattab bi ñuy gis tarjamaan ñaata yoon ñaata yoon la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax loo xam ne tagg ko ci moom ak ñeneen ak ñeneen loolu booy xool xadiis du jeex Abu Bakr fil na loolu lan moo ko gën a rëy ci tàgg ah mooy moo yooyu yëpp léegi danga naan mais waa kon léegi moom dañ naan la loolu parce que nit ñi dañoo yemul dafa am ñoo xamante ne nii dafa am nit ñoo xam ne boo leen taggee dañuy naagu ñooñu nag bu leen kenn tagg te tamit ñu bari noonu lañ mel looloo tax nit ñi di ko mooy boroom xam-xam yi di ko mooy moytalu ko nit ñi ñu nekk di tagga di tagg nit ñi surtout ci kanamam di nit tagg nit ki ci ci à sa présence ndax loolu ñu bari comme que ñu bari loolu mën na leen a naaguloo te loolu gis ngeen looloo taxoon Seydina Abdullah ibn Mas'ud euh, radiyallahu anhu keroog bi benn bés mu génn di muy dox moom kese mu jékki-jékki yëpp am ñoo xam ne ñu ngi commencé di ñëw di di di grossir euh, ci ginnaawam mu ne lu ngeen di def ñu ne ñu ne ko dañoo gis ngay dox yow kese ñu bañ ngay dox yow kese ñu ànd ak yow mu ne leen déedéet ndax loolu day nekk fitna ci ki koy def ak ki ñu koy defal loolu moom ak lan moo tax mu wax ko est que daal na wax ne da di jàngal kër yi xam nga ne Abdullah Seydina Abdullah ibn Mas'ud dépassé nag foo xam ne nit ñi di ànd ak moom rek muy naagu dépassé na loolu. mais pour jàngal nit ñi këne loolu bu leen def ku ngeen gis koo xam ne jàpp nañ ne sëriñ la wala loolu la rek boroom xam-xam la ngeen koy defal loolu automatiquement ndax loolu mën naa nekk fitna ci moom ak tamit ñi koy def voilà mais loolu tekkiwul ne nit ñépp a yem nit ñépp nit ñépp nit ñépp yemuñu bu dee nit la koo xam ne yooyu moom am na ñoo xam ne boo leen di tagg ñoom li ñuy gis mooy buur yàlla la ñuy gis li leen yàlla wanal wa amma bi ni'mati rabbika fa bi moom day gis ne kii tagguma kii nii tagguma mais li melo yi buur yàlla jaarale ci man tabe kim gim def ma tabe wala xam-xam bi nga xam ne xam-xamu yàlla la bi mu def ci man moom loolu noonu lay tagg te ku gise noonu nag yow moom na la ñépp tagg du la wàññi dara képp koo xam ne àll nga foofu nga xam ne yow dangay xam ne kii al-Mun'im lay tagg du man lay tagg moo tax ngay gis ñoom dañuy ay boroomi xam ay ñoo xam ne ci boroom mayu yàlla yu mag yi ñu leen di tagg nii seen kanam ñuy ree ku xamul naan xoolal rek nii rek lañ mel ñii ak ñoo rëy waaye ñoo bëgg gis leen ma ñoo bëgg ku leen tagg xoolal muy muñ ñu koy tàng di ko defal ay ay ay ay ay ay cher mu toog di ree di kontaan mais yow yow yaa xamul yow <laughs> yow yaa xamul waroon ngaa prudence sax ba nga gisee ku mel noonu nangu loolu yonent bi alayhi salaatu salaam sunna la ku àgg foofu ku moo xam ne loolu mën nga ko koy yow loolu lan la la déranger yonent bi alayhi salaatu salaam waxul ne Seydina Hassan jógul sotti ko suuf ah. wax foofu est-ce ñëw jël eh, Hassan damay tagg ñaata ñaata yoon la euh, euh, <laughs> ñaata kii lañ fi gis xoola keroog euh, Badar prisonnier ya prisonnier kaafir bañ fa jàppoon saa muy tagg Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu ko ba jéggale est-ce que dana eh, eh, eh, jëlal suuf nga sotti ma non kon loolu lu am solo la bind poème ci sa mbokk jullit moo xam nga bind ko pare wax ko ko bu dee xam nga ne kii moom loolu jàngal ko ko nii du ko wàññi dara du ko wàññi dara loolu loolu ku àgg foofu sunna la mais du loo xam ne tamit dañ koy mën a généraliser naan ay kii leen ñun ndax am na ñoo xam ne bés boo leen fi taggee te ñun léeg-léeg ñun suñuy tagg mooy dañuy wax loo xam ne du ñu yem ci ci dëgg gi léeg-léeg dañuy wax bu ëppal yoo xamante ne nii ah des fois sax à vrai mbir yi sax du demee noonu. moo tax moom Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah dane Hassan ndax waa Quraysh xam nga Quraysh Quraysh gisoon nañ ne ñoom seen guerre yemaluñu muñ ko woon rek ci wàllu militaire loolu foog naa ñun ñëpp xam nañ gisoon nañ les différentes méthodes phase mecquoise yi ñu doon xeexi jullit ñi biñ demee Médina loolu Makka la biñ demee Médina dafa am yeneen yoo xam ne sax Makka sax amoon na ci mooy ay bind wax ay poème yu ay diatribe yu bon di ko adressé yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay hija di def hija voilà di saaga yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko ŋàññ di wax diine ji lu ne léegi nag Euh, bi loolu amee ku nekk ak fale buur yàlla féetale Seydina Hassan moom comme grand poète la mu jóg di défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di delloo ŋàññ wi waa Quraysh ci yéeféer yi ñu koy wax ah yonent bi aleyhi nag ne ko inna lii fiihim nasaban fa'ti aba fa innahu a'lamu qurayshin bi ansaabiha fa yuxallisu laka nasabi ne Seydina Hassan nag ne ko tontu waa Quraysh nag li ci metti mooy inna li fihim nasaba man nii ñuy ŋàññe man alayhi salaatu wassalaam ci ñoom laa ci ñoom laa bokk dama fa am askan waa Quraysh dama fa maskan ku ku ku wax Quraysh lu dul noonu wax nga ko yonent mi alayhi salaatu wa huwa sayyidu Quraysh bal huwa sayyidul anaami alayhi salaatu wa rawatina fi askanam bokk ñu koy ŋàññ yow nga bëgg leen tontu répliquer boo xamul li ngay waxee te xamoo tamit askan wu réellement dëgg-dëgg nan la duggante ak nan la fa duggante ku nekk boo moyul di ko ŋàññi moom ci boppam. moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne Seydina Hassan inna lii fiihim nasaba ne ko man nag Quraysh dama fa am dama faa am askan dama fa am askan léegi nag comme que moom ci madi waa dina la bokk mooy léegi nag mu bëgg ko mu mu mu wax ko ngir mu dem koo xam ne nag xam na askan waa Quraysh dëgg-dëgg mu ne ko fàtti Aba Bakr demal seeti Seydina Abu bala ngaa leen a tontu di leen wax dara ñoom Quraysh ndax man dama faa am askan demal nga gisi Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ndax fa innahu a'lamu Qurayshin bi ansaabiha Quraysh bam daj Seydina Abu Bakar moo fa gën a xam askanu Qurashi buur ci nekk waaw moom moo doon genewa genewa gene ge gene généalogue waaye nu mu koy waxati euh, généalogie généalogue voilà bi gën a mag Quraysh moo doon Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moo gënoon a xam bu doon tey xam nga tey euh, rôle boobu la griots yi joué mooy griots yi mooy ñi nga xam ne ñoo ci xam affaire yi buñ lay nettali mooy affaire yi yow da nga am ne kii nit ñi lan lañ mën a jàppe information yi yëpp ak famille bu nekk doomu ku nekk ak ku nekk fan moo ko juróom yooyu te lool du benn nit rek du benn famille rek lañ koy xam ñoo bari da ngay gis ñu naan kii mooy griot de famille telle amul kenn koo xamante ne dina kii lu dul am man mën na laa remonter ba ca say maam maam yoo xam ne masoo sax toog di ko génn Seyna Abubakar nag lu mel noon la amoon mooy xam-xam boo xam ne ci wàllu woowu Quraysh ba mu daj moo ko ginoon a xam moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam ne ne Seyna Hassan ne ko fati aba bakr demal uta dikkalal seydna abu bakr ndax moom moo gën a xam fa innahu a'lamu qurayshin bi ansaabiha mooy ki gën a xam quraysh seenu askan fa yuxallisu laka nasabi bu ko defee boo demee loo fay def quran la dina la seggal seppil la ci waa quraysh tegal la ne la ñii lii nii askan yonent bi alayhi salaam lii la léegi nag yow booy dal ci waa Quraysh seetal ni boo leen di dal mooy fexeel ba ligne bii moom bu leen laal mooy mooy bul ndax xam nga booy dal kenn tam nga tuddaale maam jeeg yu mel noonu mu ne ko nag ligne ba mooy nasabaa ngi mooy askan yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee mu defal la loolu demal ci moom loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wax loolu wax ko Seydina Hassan Hassan Seydina Hassan ne ko walladi ba'athaka bil haqqi la asullannaka minhum wa nasabaka salla sha'rati min al-ajin mu ne yonent bi aleyhi salaatu maa ngi waat ki nga xamante ni nii moo la yónni ci ci dëgg mooy ne gis nga waa Quraysh dinaa leen dugg dugg koo xam ne yow moom mooy mooy yow moom doo ci mooy dugg gi ma leen dugg du la laal dinaa faire le tour sama cible naa leen cible ñoom ñépp yow yaa ngi ci seen biir mais du la laal di comme mi nga xamante ne nii noonu lañuy ñuy dindee comme euh, aw aw aw euh, karaw woo xam ne dafa nekk ci lu ñuy mooñ ci mooñ ni ngay fexe ba seppi karaw gi ci biir comme lu naan rek karaw gu ne cim soow nga fexe ba dindi karaw gi te du yàq soow mi noonu laa lay defal dinaa la dindi comme ni ñuy settee karaw gu tàbbi ci mooñ ci araw kay dinaa la ci seppi après nag bu ko defee mu dugg leen mu dugg leen nag comme mooy ay ay veeru kii moo tax kii moo tax ci la doon waxee bokk na ci yim doon wax <laughs> eh, Abu Sufyan ibn al-Harith pourtant Abu Sufyan bi mu juna tuub <laughs> Ah, eh, Abu Sufyan bi xam nga lu mel nii la mooy ne ñii dañoo bokk ak yonent bi alayhi salaatu salaam de telle sorte pour nga dugg leen te te te laaloo yonent bi alayhi salaatu salaam du yomb mais comme que nee ko yonent bi alayhi salaatu salaam prévenir na ko wax ko mu dem Seyd gis Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar defal ko lool léegi nag Abu Sufyan ibn al-Harith al-Harith boobu doomi Abdul Muttalib la Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mooy ne moom alxaaris di magu Seydina Seydina ki euh, bàyyi yonente mi alei satu Abdallah ak ñoom Abu Taalib ak ñooñu seen mag alxaaris moo jur ku ñu naan Abu Sufyaan Abu Sufyaan boobu nag da doon aka aka laata muy tuub ndax après maslamatul fath après fathu Makka la tuub foofu eh, aka virulent woon ci yonente mi alei satu salaam doon dugg dugg yoo xam ne fekk yeneen clavier saar saar mu ngi même Makka ak yooyu mais rawatina nag bi mu nee ak ay poème mi mu doon def Seydina Hassan nag ne di ko tontu naan hajawt naan hajawta Muhammadan fa ajabtum anhu wa inda fi dhaaka al fa inna abii wa waalidahu wa cirdi li cirdi muhammadin minkum wiqaa'u atahjuuhu wa lasta lahu bikuf'in fa sharrukumaa li xayrikumaa alfidaa'u seydna xasaan ibn thaabit ne abu sufyaan ibn alxaaris ibn abdilmuttalibi fekk mu doon yónni ay poème yu saf yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko ŋàññ seydna Hassan ne hajawta Muhammadan fa ajabtu an ne ko yow Abu Sufyaan yow eh, bind ay poème la te nag yii yu saf la doon doon mu ko yow dangay songu di ŋàññ seydina Muhammad fa ajabtu anhu man mii maa koy tontul tontul naa ko wa inda allahi fi zaaka al jazaa'u fa yàlla ne pay payu tontu gii may tontu man dama koy def ngir sàkku ci ngërëmu yàlla may défendre yonent mi alayhi salaatu wa salaam fa inna abi yëg leen nag yow yëgal Abu Sufyan waa Quraysh en même temps vers bi gisoon nunu ko bi ñuy gis ci euh, euh, jataay yeewees ci Sahih Imaam al rahmatullah mu ne fa inna abi sama dëgg-dëgg sama baay wa waalidahu ak baayam di sama maam wa irdi ak sama der sama dere sama der suñ ñépp li irdi muhammadin minkum wiqaa'u dañu fee nekk ngir protéger sayyidina muhammad ci yéen kàccoor quraysh yi mu ne ko attax juuhu ndax yow dangay ngay ŋàññ yonent bi alayhi salaatu salaam yow abu sufyan di doomu baay te xam walasta lahu bi kuf in yow yeneen ci ma lay saar saam da day sa morom ba ngay ba nga koy ŋàññ yow booy ŋàññ doo ŋàññ sa morom atëx juuxu ndax danga koy ŋàññ walasta te yow yow bokku ngeen sax classe waay yow yow yéeféer gëmul dara nan lay nan lay ŋàññe sangu bindeef yi fa sharrukuma li xayrikumal fidaa'u mu ne gis nga ki ki mooy fa charrukuma ki gën a yées ci yéen mooy moom de façon Abu Sufyaan lay wax mooy jamono ji quoi li xayrikuma ci gën mooy yonent mi alayhi salaatu salaam alfidaa u mooy xam ngeen ne moos jaay jaay fidaa u sa bakkan waaye waaye ki yées kay moom fidaa u kooku mooy fidaa u bakkanam ci kon loolu la doon léegi nag bi mu am na bi mu waxee lool ba ko Seydina Abu Bakar defalee lool ba mu ne léegi dina seppi yonent mi alayhi salaatu salaam ci affaire yi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko laqad shafayta washtafay ne ko nag mooy faj nga mooy mooy mooy vraiment Hassan yow def nga li nga waroon def moo tax yonent mi alayhi salaatu salaam eh, doon wax Seydina Hassan xam nga moom urjuhu wa ruuxul qudus ma'ak loolu wan taggu dugg leen hijaa leen defal ay points mi saf ci waa Quraysh ndax loolu ci la ci la moo tax am na beneen kii ne ko naan ko ruuxul qudus Seydina Jibril mu ngi ànd ak eh, moo tax am na ci beneen riwaay dana ko uhju Qurayshan fa innahu ashaddu alayhim min rashqi nabli ah sayyidatu Aïsha moo nettali ba léegi mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam doon wax ne naan ki euh, Seydina Hassan naan ko uhju Qurayshan naan ko songal Quraysh songal Quraysh ah, fa innahu ndax dëgg-dëgg gis nga poème yi ngay def di leen dugg yi ngay dugg di leen ko sotti di leen wax di leen wuññil seen seen sutura loolu moo gën a tar ci ñoom gis nga flèche yi flèche yi nga dóor leen ay flèche moo leen gën a mooy lii ngay wax moo gën a metti ci ñoom ndax gaay mooy liñ naan kii de xam nga ne li ma wax man de man de mu jamoon ma jaasi sax moo ma paaka sax moo ma gënoon mu wax ma lii wax ju ñaaw ji mu ma wax kon loolu la ci ma lay saatu saam doon wax naan ko uhju Qurayshin songal ki nga xam ne mooy Quraysh ndax ñoom mbir yi sa lii ngay wax moo gina eh, metti ci ñoom li nga xamante ne nii mooy eh, fett yi Seydina Hassan radiyallahu anhu am na nag naan am na ñu naan ñu bari ñu naan moom nag dafa ragaloo mooy nekkuloon koo xamante ne ni ay xare doon na ci dem. am nañu ne moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii doonuloon dem comme ni Abu Ubayda wax ne moom. moo ne woon poète yonent bi alayhi salaatu poète waa lansaar ci jaahiliya nekk poète yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy dund ak powetu ñi nga xam ne ñooy waa yaman ci biir l'islam muñ ne waaye yaman waa Medina ñooy yaman lañ jóge ba pare waaye mu ne waaye moom nag dafa ragaloon loon dem ci xare yi loolu la wax ba dañuy nettali par exemple ci ghazwatu Uhud non ghazwatu Khandaq mooy nettaleem boobu te gisoon nañ ko ci misaan xawla rasul ak sayyidatu safiya bint abdul muttalib bi di bàjjanu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la juif yi gisee comme ko xandax gaa dañu def euh, canal bi ca biti dëkk ba dem nag di ko di ko protéger ci kuffaaru qurayshin yal ahzaab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jël jigéen ñi def leen ci benn tata boo xam ne bu seydina hassan am ay juif yi nag comme que ñu ngi woon foofu ñu ne xaaral c'est l'occasion comme que ñoom ñépp a ngi jibi di ñu dem daldi euh, am luñ daal toroxal leen ci seen jigéen yi ñu fi bàyyi sayyidatu Safiya gis benn juif buy wër ci tata bi di ci suuf mu ne Seydina Hassan demal nga rey kële mu ne ko man loolu awma ci lool benn affaire mu wàcc dem rey ko moom sayyidatu Safiya radiyallahu anha wa ardaaha daldi wàcc rey ko ah ne ba pare mu ne Seydina Hassan demal nga daal di simmi jël yi nga xam ne arme armement yi fi ëndeeg yooyu yëpp mu ne ko man aw ma ci aajoog yooyu ñu ne loolu dafa ragaloon moo tax moom doonul woon xare doonu ci woon ci waaye loolu noonu euh, wax jooju ku mel ni imaam Ibn Abdul Bar dafa weddi affaire boobu mooy xadiis boobu moom wirul ndax bu dee imaam Ibn Ishaq solo na ko mais dafa am inqitaa mooy hadith bi dafa am rupture yeneen yoon yi ñëw wérul mooy hadith bi boobu mooy bi ma la wax nii boobu wérul léegi nag moo tax imaam euh, ku mel ni imaam Ibn Abdil Bar al Andalusi moom dane ah, ko ko wax këne mooy premièrement loolu la njëkk a tontu këne hadith bii nii xadiisu imaam ibn Ishaq boobu dafa am mun inqita mu ne ba léegi mu ne ah même bu doon ne regarde ah ah bu doon ne bu doon ne noonu loolu am na mais mooy yow Hassan nga xam ne Seydina Hassan nekk koo xamante ne nii li mu doon dugg ko faaru Quraysh nii poètes yu yéeféer yéeg yooyu nga xam ne mooy ci wàllu bu doon tey mooy wàllu écriture wàllu ay livres yu ñuy bind di défendre ci seen ku nekk kii di défendre l'islam ñee di défendre seen seen lu ñu xam ba pare di ci di ci dugganteeg yooyu ay di wax ak gaa yi ay yambar lañ ay jàmbar ndax boo dugg gaa yi ñoo ñoom Abu Sufyan këne gaa yi ñoom Ibn al seen coolu bari lu bari bari naa ci poème yu mu leen di fàttal naan Badr moom fa lañ bàyyi Abu Jahl nag ñooñu ñooñu ñépp ñoom Utba bu ngeen ñëwaatee ñu def leen noonu euh, ñu ne premièrement lii njëkk première bi wax nañ la ne mooy xadiis yooyu dafa am inqitaa bu imaam Ibn Ishaq bi beneen liy wone ne loolu noonu amul ko Seydina Hassan nekkuloon ab ragal mu ne loolu bu doon loolu la demee la hujiya bi Hassan kon gaa yi nii gaa yi dugg dinañ ko ne waaye yow toppal na le tàppet bi nga doon dinañ ko au moins dinañ ko wax loolu nañ ko waay xoolal ragal bu toll ni moom mu naan dañuy dañuy dañuy ŋàññ di wax naan ñoom ñooy ay jàmbaar yow sa njàmbaar yow xaw ma kan mee gisuñu sa njàmbaar tàppet bi yow nga xam ne mooy au moins nañ ko wax lool di ko remettre te amul ba kenn ci ñoom yéeféer yi koo xam ne ci poyetur yéeféer yi doon tontante moom amul kenn te lool lool lool xam nga ne loolu loolu benn faay bu rëy la loolu manque de qualité bu rëy la mooy ñu xam ne yow da ragal ba doo fekke xeex yi waaye waaye ki ngay ki ngay kiiwal ki ngay xastantee la ka def lool waaye li muy njëkk a wax daan waaye <laughs> yéen gis ngeen sawaay ah coow ma bari rek nee ko guerre yi muy nettali yépp woon na ko ak lan ko teree dem mu ne loolu lool bu doon lool la lool dina ci am voilà ndax waayow ay ñoom ibn Zabari ay ñoom Diraar ñoo ñépp ay ñoom Abu Sufyaan yi dinañ yëg yooyu ba pare di ko noppaale ah non keeta kenn masu ko cee dugg kenn masu ko cee ŋàññi ci lool kon ah, loolu moo tax mu ne léegi nag bu dee yenn yim demul woon mais dafa am ah, lu ko téye woon rek waaw fala alla Hassan ah, an yakuna mu'tallan fi dhalika al-yawm bi illa manaatu min shuhudil qital bu ne bu dee ne sax même imaam buñ nangulee ne gaa yi wér na kënal demul woon xan xandaq ci tata bi la ne woon mais daa am lu tere woon comme comme lu ñuy tere ñenn rek Seydina Ousmane par exemple Badar dem lu tax yonent ma lay saa saa ko desal ah euh, euh, Uhud bi ñuy dem am na ñoo xam ne ci yoon bi la leen ne dëpp leen ndax dañoo damm ñii dañoo gaañu wala ñii dañoo feebar mu dëpp leen am ñoo xam ne du ñu dem ndax dañoo feebar mu ne amaana lool rek la lool rek la moo tax moom loolu la gën a dëgëral moom Seydina Abu Umar ibn Abdel Bar al Andalusi ne loolu moom moom bu ko fi kenn waxati ndax loolu moom daa dëgërul moom ay Seydina Hassan dafa ragaloon dafa ragaloon moo tax euh, demul woon demul woon kii loolu loolu loolu taxul ñuy wax loolu dëgërul càllale dëgërul mat mat na maa dëgërul mooy càllale bi dëgërul biir euh, ci contenu taxul ñuy wax dëgërul voilà kon loolu la ko mel ni imaam ibn abdul bar al andalusi euh, rahmatullah alayhi daal di wax ngir delloo wax jooju mu siiw lool na ak a siiw da ngay dégg tamit boroom al aghani ak ñooñu di ci yooyu mais yooyu noonu mooy ñoom ñoom seeni càllale sax moom ak moom daanaka moom du dëgër ay araani yooyu moom moo tax foofu moom wuu bokk na ci yi nga xam ne téere yi nga xam ne booy seet ak affaire wu littérature arabe la al araani boo fa demee daanaka moom kiiwu yu daañu fi moom am nañ fa wàll bu baax a baax a baax a baax a euh, gis nag mbokk mbokk kii yi toppatoo littérature arabe ak ñoo bëgg di cité yu mel noonu léeg-léeg te nag léeg-léeg mooy li ñuy cité benn cosaan amu ci ak yoo xam ne doo xam sax fan lañ ko jële mooy yoo xam dañ koy dégg même ay yoo xam dañ naan xadiis mais daal xadiis bi moom ci ci littérature waa littérature yi rek nga koy fekk ñoom littérature araab yi rek nga koy fekk te loolu moom xam nga ne moos loolu moom min min min qabili da'if ah moom nag Seydina Hassan ci ah, ghazwatul Muraysi' bi kon Abdallah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis créé histoire boobu ci Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne woon da doon jaaloo ak Seydina Mustah bint eh, eh, Seydina Safwan ibn Mu'attal as-Sulami thumma Zakwani moom bokkoon na ci ñi nga xam dañoo gëmoon ne affaire bi am na dañu gëmoon ne loolu dëgg doon ci wax doon ko taawi doon kii di ci wax saa su ne ba mat weer bi nga xam ne nag ci la aay wàcc moom Seydina Hassan comme lii riwaaye imaam Ibn Isaaq bu wér boobu wax mooy ne moom nii dóor nañ ko keroog euh, xaddul qadfi mooy li nga xam ne moom lañuy teg ki nga xamante ne daa wax tuumaal jigéenu jullit boo xam ne bu sangewu la mu tuumaal ko mu tuumaal ko li nga xam ne mooy njaaloo moom Seydina Hassan bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom dóoroon nañ leen keroog yar yi quatre-vingts coups yi dóoroon nañ leen ko moom Seydina Hassan ibn Thabit waaye gis nañu Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha malgré loolu lépp nanguwul woon ku ko wax dara comme ni mu ko waxe wax na ko ñoom Masruq wax na ko euh, kii euh, mbokkam bi euh, doomu Urwa Seydina wax na ko ñoom ñépp ne leen bu fi kenn ŋàññ kii bu fi kenn ŋàññ ki nga xamante ne nii mooy Hassan ndax moom te gisoon gis nañ riwaaya imaam al Buxaari bi nag nekk Saxiixayn Sayyidatu Aysha dane Urwa bu wa bëgguma bu kenn ŋàññ Seydina Hassan ndax moom mooy ki nga xam ne moo wax mooy veer bi ñu waxoon sànq fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqaa'u moo waxoon lool kon nag bu ko fi kenn ŋàññ sama kanam nan Sayyidatu Aisha même bu dee ne man la waxoon loolu du ah, bu ko fi kenn ŋàññ voilà ah mu reconnaître ko loolu te gis nañ xoola nettali yooyu yi nettali fii ci Seydina Hassan yu bari kan moo ko solo Sayyidatuna Aïsha radiyallahu anha Allahu akbar waaw lii la mooy neewul ne kii moom ak juumal lu toll ni njaaloo weer léegi kon nag dama koy dootul sax duggati sama kër kii bu ñëwatee di ma kii ah wax ne. ma ne ko waaye loolu yëpp xoolu sayyidatu Aïsha radiyallahu anha as-siddiqa voilà mu ne woon kenn bu ko fi kenn ŋàññ moo tax ah ay naan ko moo tax ba mu ñëwee benn bés <laughs> ah, kii naan ko benn taalibe moom sayyidatu Aïsha naan ko mais dangay permettre c'est kii euh, Hassan mu dugg mu mu mu nga koy entrer sa kër mu ne ko waaw moom dama koy entraîner ndax moom da doon kii yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon défendre yonent bi aleyhi salaam ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, yi ko yéeféer yi doon teg moo tax te loolu ku mel ni xas Ataa ibn Abi Rabaah daal dina koy solo moome ne moom dafa fekk day ñëw bim bim bim ginee ma xam nga woon dafa bari ayat wax nañ koo xam ne bi yonent mi alayhi salaam di kii 60 ans la moom muy ñëw Medina da doon ñëw ne Sayyidatu Aïsha nii mu tegal ko laltu yu nooy mu toog ci ay njegenaay euh, après dina euh, Ata ibn Abi Rabah nee na kii ne rek frère Sayyidatu Aïsha bi ñëw muy Sayyidna Abdurrahman ibn Abi Bakr gis mu mu mu teral ko teral bu baax quoi malgré mu ne ko mais mais yow kii da koy teral nii te ko jox ko lu nooy mu toog nii ginnaaw bi mu waxee li mu wax mooy mu ngi koy fàttali xaadisatul ifki li mu ci waxoon moom mii nga xam ne bokkoon nañu ginoon a ci affaire mu ne ko waaw mu ne ko annahu kaana yujibu an rasulillah wa yashfi sadrahu min a'da'i wa qad amiya wa inni la arju waaw bi Seydina Abu Abdurrahman ibn Abi Bakr ko dama koy teg dama koy teral dama koy teral dama koy teral ndax moom mii malgré li mu waxoon noonu tuumaaloon ma mais moom da doon tontul yonent mi alayhi salaatu salaam bu ko kuffaa ci noonu yàlla yi noonu yonent mi alayhi salaatu salaam moom moo leen doon tontu. wa yashfi sadra di faj xolam di fajal di fajal yonent bi alei satu salaam di dalal xelam ba pare di ko mooy metti di am ci waxu kuffaaru Quraysh bi bu tontu woon rek yonent bi alei satu salaam daal di kontaan ci ay noonam waqad amiya léegi màggat naa nekk na mag ba nekk ba silmax loo bëgg bu ñëwee man man ma ma koy dàq def yooyu déedéet te man Aïcha sayyidatu Aisha radiyallahu anha am naa njort bu baax ci sama boroom këne du ko mbugal alaaxira ndax tuub na de toute façon buur yàlla waxoon na leen tuub nangu naa leen seen tuub mooy ci aayatu nuur yooyu walaw laa fadlullah aleykum wa rahmatuhu wa anna allaha ghafurur rahim wala ainsi ni nu mu ko waxe woon na walaw laa bu dul woon gëneelu yàlla gi nga xam ne moom la am ci seen kaw de yum leen di defal yéen wa rahmatuhu ak li nga xamante ne mooy yërmandeem gu rëy yéen ñi nga xam ne yéen a doon jaabaajoon ngi mbiri euh, nettali boobu nga xam ne amul woon burul woon loolu de ah fi dunya wal aaxira ci àddina ak alaaxira la massakum fii ma afattum fii adabun azim kononte kon dina leen laal ci li ngeen duggoon di ci wax loolu mbugal mu tar comme que nag buur yàlla mooy lawla xarful imtinaa lil imtinaa mooy kon dafay teggi ne du ma leen mbugal ndax yërëm bi nga xam ne moom laa ngërëmu yàlla yërmandee yàlla ak ngëneelam gu rëy gi nga xam ne moom la amoon ci seen kaw kon walawla fadlullah aleykum wa rahmatu an allah raufur rahim ak yooyu kon malgré loolu nga gis loolu la sayyidatu Aïsha loolu loolu def moom Seydina Hassan bi nga xam ne ci yeneen ci bi aleyhi salaatu wassalaam daal di génn àddina dafa nekkoon doon continuer di di di di di défendre ci ay veeram ay poète ay poème am doon def ba moo tax am na benn bés comme nim ne ci saxiixayni seydna Sa'id ibn al-Musayyib dane marra Umaru fi lmasjidi wa Hassaanu yunshidu fiiha yunshidu fa qaala kuntu anshidu fiihi wa fiihi man huwa xayrun min summa iltafata ila abi Hurayra fa qaala anshuduka billah asami'ta rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul ajib anni allahumma ayyidhu bi ayyidhu bi ruuhil qudus qaala na'am ah mu ne ah, Seydina Saïd ibn al-Musayyib mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu dafa romb Seydina Xasan ci jàkka ji ci jumaa ji mooy jamonoy xilaafa moom Seydina Omar am na ci beneen riwaaya <laughs> ne ne Seydina Omar da koo romb daal di koy xool xool boo xam ne daal <laughs> Seydina Hassan yëg na ci ne Seydina Omar Seydina Omar mii daal euh, xam naa sawaay yi li ma gis ma nekk ci jàkka ji nii di kii da koo neexul da mu may xool bëtu lii ngay def waroo koo def léegi nee na moom mu jëli xam naa xam xam xam na loolu léegi mu mu mu xaarul muy wax mu ne ko kuntu man nekkoon naa doon li ne ay way fii ci jàkka ji di fi sadd ay way taw mu ngi woon ci biir jàkka ji yow Omar koo xam ne moo la gën mu yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare mu geesu mbooloo mi fekk Seydina Abu Hurayra radiyallahu ne ne fa mu ne ko maa ngi lay dagaan buur yàlla yow Seydina Abu Hurayra dama lay laaj man Hassan ndax déggoo yonent bi alayhi salaatu salaam naan ma ajib an nii tontul ma yéeféer yi ci liñ may wax ba pare naan allahuma buur yàlla ay ayyidu yal na ko ko jàppale yal na nga ko dëgëral bi ruuxil qudusi ci seydna jibril ruux bu sell boobu seydna abu hurayra radiyallahu anhu ne ah, naam wax nga dëgg de ah loolu moom dëgg la moom man de fekke naa ko ah waaw pour pour pour bañ ndax ndax bu yéexee xam nga seydna omar moom ah, bon xam naa da da na waay mooy naan kii xoolal mu nekk ci biir jàkka ji di def yi mais mayu ko mu wax après mu daal di koy leeral loolu tamit ah moom nag Seydina Hassan radiyallahu anhu dundaan na 60 ans après ci lislaam moo tax moom dafa dund 60 ans ci euh, nu mu tudd 60 ans la def ci euh, jaahiliya 60 ans ci l'islam waaw mooy buur yàlla ko mu mayoon ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay at la woon muy cent vingt ans la dund la la judd la dund moom Seydina Hassan ibn Thabit radiyallahu taala moo tax bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen di wax al ñi nga xam ne al mu'ammarin ñi nga xam ne dañu dund lu ëpp lu mat cent ci saxaaba yi radiyallahu anhum moom cent vingt la jund la duddoon voilà ah ah am na am na nag ñeneen ñu wax leneen ñoo xam ne nee nañ cent dix la lii waaye lii mooy li gën dëgër am ñu ne non kii la cent quatorze ans waaye waa boroom xam-xam yi li ci ëpp dañ ne non cent la def cent euh, la daal di dund ci ay at moom Seydina Hassan ibn Thabit kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu